mimma laqaahu sallallahu alayhi wa sallam min adal wal wal xubasaa waaw li mu jot ci lori naafiq yi ak nit ñu yées ñi ta bon comme Dul Xuwaysira ak waa yi nga xam ne dane mooy waa jooj naafiq bokk ci wàllam saar ne moom lii de te Seydina Abdullah ibn Mas'ud dégg ko dem boole ko buur yàlla taxut at séddale bi mooy xoolal loolu imaginer imaginer imaginer kenn ci ci ci ñi naan ay sëriñ wala kilifa mu def gaa yi wax ko loolu en public en public parce que xam nga bu doon en en en aparté la waa sax man na ne bon yow dama lay jéggal parce que bon parce que xam na ne mbir mi siiwul mais bi en public ñépp mu wax yonent ma ne saab saab wax ko li muy wax ba pare. mu ne ko gis naa la ne li ngay doon def kii bi yépp waaw waaw mu ne ko waxal loo gis mu wax waxam ju ñàkk teggin ji moom Zul Xuwaysira at-Tamimi comme ni ko Seydina Abdullah ibn Amr ibn al-As ah, daal di nettale mooy gis nga yu metti yooyu imaginer rek imaginer kon ñun lan moo ñu daal ñun kan kan kan lañ fi loolu ban sëriñ lañ fi wax lu tolloog loolu ah? ñoo xam ne boo leen waxee dëgg kese ci diine ji ay seeni taalibe normal waaw xam nga naa ne Sénégal moom dafa mujj gaay moom laa doon wax cheikh bi keroog gis nga gaa mel ni gaay yi suñu sëriñ gis nga man daal li ma seetlu mooy daa mel ni gaay yi daal dañu ay axe ñoom dañu jàppe seen bopp ay actionnaire ci diine ji waaw mooy suñu yenn ñi naan ay sëriñ suñu suñu wéew dañoo jàpp parce que comme si mooy noonu lañuy doxalee ah seen doxalin boo ko seetloo c'est comme si diine ji benn entreprise la boo xam ne walla iyaazu billah ñoom borom bi subhaanahu ñoo ko bokk que ni mu manee di tërali àtte ñoom bu leen neexee àtte yooyu ñu ne bii effacé nañ ko wala bii waaye nii def ci lu neex waaw mooy seen comportement dangay foog ne kii ak kii mu ngi mel ni walillahi masalul a'la koo xam ne ak entreprise actionnaire yoo xam ne li ñu ëppalantee bariwul kii ne moom ñëw jël jël kii jël décision keneen ki ne ah non non non boobu dañ koy teg fee mooy ne noonu la ñuy gis ñenn ñi di comporter wu mooy diine ji nag ñu fexe accaparer ba kenn du ñemetee wax ci benn sujet daanaka bu am solo waxoon naa la keroog boo def tiijaan walla xaadir wala leneen yarhamukallah yow doo nangoo wax boo gisee ñeneen ñoo xam ne du ñu julli yow ñeme wax ci masalaay ñàkk julli lan ban danger moo ci nekk parce que nee nañ dañ mooy dañuy yee fitna kon bu boobaa walla iyaazu billaah ak àttee ku dul julli lan wax rek li ci boroom xam-xam yi wax fii mu ne kenn ñëw ko wax ci rajo rajo Sénégal benn rajo du public bi du bi wax attey julli waxuma waxuma dara attey ku bàyyi julli sujet boobu kenn du ko fa traité waaw kenn du ko fa traité xanaa conférence boo xam ne yéen nekk yéen a yéen ngeen nekk fa loolu moom ñeme nañ koo wax seen biir mais par lu waral lool parce que ku nekk am na foo téye. kee moom mu ngi def mooy ku nekk da def say tuuxi doona ba pare keneen ki du ñemee wax parce que yow yaa ngi def yoo xam ne boo ci newee yow keneen ki du wax walla iyaadu billaah tama mooy yooyu noonu nga xam ne yu garaaw la boo ko waxee ay seeni taalibe jóg nal dañ lay faat te kat dëgg nga wax bi mooy li naa Urwa li mu wax rek <laughs> inna masala Urwa ka masali saahibu Yaasin daa qawmahu ila allah faqatalu waaw sallallahu alayhi wa mu ne gis nga Urwa lii ko dal woo ay ñoñam ñu faat ko hein mook waayu yaasin ja ñoo ko nekk ca suuratu nitam ci yàlla ñu daal di koy faat wal iyaadu billah mooy jaay lool la boo leen nee lii loo xam ne kat mais ma'lumun fi di mi mi diini bi loo xam ne ci diini bi ñépp ko war xam mooy réere ko daa la ñàkk kene julli faratal kenn ñemew ko koor jii ñu nekk ubbi ko tey insha allah alhamdulillah <laughs> mooy anniversaire suñu siira bi nag walillahi alhamdu wal minna kooru 2014 lañ ko tàmbali woon ñu ngi koor 2018 <laughs> waaw <laughs> voilà mooy mooy anniversaire suñu siira bi walillahi alhamdu wal <laughs> mooy eh, yow koor gi ñu nekk mooy ba wax àttee koor kese ak ku bàyyi koor reew lan mooy sa àtte kan moo ko ñemee wax kan moo ko ñemee wax kan moo ko ñemee wax te pourtant boo ko waxee dëgg nga wax yow bu dee ñooñu ngay wax dëgg ñu war la ñu nar laa faat yonent bi alei satu salaam ni nga xam ne li gina ñaaw te gina ñàkk teggin lañ ko wax hein te teewul waxul ne gaa yi jóg leen faat ko déedéet waxul ne gaa yi jóg leen faat ko yow même bu doon ne yow dañ laa wax dëgg moom laa waxoon karoom ne ñun lan moo tee ñu ñu mel ni comme bu ñuy bind suñu thèse yi ak suñu mémoire buñ koy jox du ñuy corriger waa ji du corriger ñu koy mere naan lan moo tax mu defal marature fii dama koy kon damay kontaan ci moom tam bu ma amaatoon leneen gaaw koo jox ndax kii kontaan naa ci moom le fait que mu trouver ay fautes noonu nag lañ waroon a mel kon alayhi salatu wassalam gis nga li mu daj ñu lan lañ daj kenn waxuñu dara waxuñu dara terewuñ ñu dara tous léegi lépp nag mu nekk ay ay kii ay benn monde la boo xam dañ ko créer suñu biir xel que ne lii duma ko parce que bu ma ko waxee lii moo ciy am mais ku dul risque doo am dara comme ni ngeen koy waxee l'islam nag dafa laaj sacrifice loolu loolu yow bu dee boroom xam-xam bi ñemeetu la wax dëgg moo tax xoolal lëkkale waxoon eh, kii kii kii eh, ah boroom xam-xamu Égypte bu mag bi am na l'islam ci affaire ci ki kiiwam tiitram xaw ma lu tax ma fàtte ko am na islam ci euh, non non non am moo tax ma fàtte loolu subhaanallah bi gaa yi ñëwee di ko tiital parce que dëgg la wax mamluuk yi dëgg dala wax gaa yi ñëw di ko menacer gaa yi fëgg buntam xaw ma lu tax mënuma wax mënuma wax tur diin Zaynuddin Tajuddin yu mel noonu moo tax mënuma wax tur Euh, am am nan al ulama lañ koy woowee subhaanallah nan al ulama laa ilaa fàtte naa dafa ñëw mamluki mooy ñi jiite woon Égypte benn jamono eh? gaa yi comme que dafa def benn fatwa wax dëgg la wax gaa yi bon xam nga nag gaa yi dagg yi ñoo gën a metti ñépp moom loolu la moo tax dangay wax ab sëriñ dëgg taalibe yi ñooy ñëw toj sa kër ray la waaw léeg-léeg moo koy commandité léeg-léeg bu ko yëgee sax dañuy kontaan waaw dégg naa ci koo xam ne moom ku yéeme la moom te bari àndandoon waaye <laughs> mooy yu mel noonu um, uh, um, yi dañ ne ko mais fekk gars yi mam lu ngi yëg affaire bi ñu mer ndax ñoo jiite réew mi naka la boroom xam-xam bu toll nii ah, di waxe lii am gaay benn waay bu jóge ci ñoom ci mamluki dem këram di fëgg doom ji jigéen ji yër ci bunt bi mooy bu doon tey heure ngeen koy xaw mu xool gis ko gis muy ab soldaa ci gaay yi mu ne sama baay yée baay bul ubbi di ñii la waa nguur gi la te ab gendarme lay mooy équivalent gendarme moo ne ko sama doom man nan la ko waxati sama doom man néew naa mooy sama deret lu néew la xaw ma ci moo ni ma fàttee tur bi laa nar a fàtte laa fàtte exactement yan expression la la utiliser sama deret tuuru ci l'islam loolu du dara loolu dara ndax man sama deret yi loolu lay dara ak nga xam ne ñoom la seen deret tuur ñi nga xam ne ñooy ñooy yi ñooy ñooy ñooy ñooy kii loolu boo ko boo ko comparé man du dara hein bind na téere yu am solo man xaw ma lu tax manumaa wax tur bi rek <laughs> léegi kon mooy xoolal mooy loolu mooy yow bu dee sacrifice benn bëggoo ko jël wax dëgg sax manoo ko sax mën a mais sin bi demal toog am na ñoo xam ne li gën a mooy wax dëgg defatuñ ko mais dañuy conforter gars yi ci caaxaan ne yonent bi alayhi salaatu salaam kon gis nga lu ne daj na ko lu ne ci lor mais muñ na ko waaw daf ko muñ daf ko muñ ah yi seenum ñàkk tegginu kawe yi daf ko muñ